baada awuudu billaahi min alsheytaani alrajim walaa tujaadiluu ahla alkitaabi illaa billatii hiya axsanu illa alladina dalamuu minhum waquuluu aamannaa billadii unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilaahunaa wa ilaahukum waaxidun wa naxnu lahu muslimuun muy laayaab ñeen fukki ak juróom benn kon suñu boroom di wax te dàmbali woon nañ ko waaye jeexaluñu ko woon mu ne wala tujaadilu bu leen nekk di dàggee ak nekk ci ay discussion ahlal kitaab yi ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon li nga xamante ne mooy téere te jiitu woon leen ci yahuud yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy chrétien yi illaa ludul billati hiya ahsan ludul ni mu gën a rafete ci li gën a rafet muy alquraan jii nga xam ne moom la suñu boroom ne moom la wàcce allahu nazzala wala anzala nazzala ahsana alxadiis muy li nga xam ne mooy waxtaan mooy mooy kàddu gi gën a dëggu waxtaan bi gën a dëgg kon ci loolu nga leen di woote moom ngeen di waxtaan ak ñoom ak a wax ñoom ngir convaincre leen ci lislaam illa alladhina zalamu bam des ñi tooñ ci ñoom nga xamante ne nii ñoom minhum bokku ci ñoom waquulu te wax leen leen ñoom waa ahlal kitaab aman naa gëm nañ billadi unzila ilayna gëm nañ li nga xam ne moom lañu wàcce ci ñun muy seydinaa muhammad mii alayhi salaatu wassalaam ak alquran bii mu fendi wa unzila ilaykum waaye gëm nañ li ñu wàcce woon ci yéen di tawraat ak injiil ak zabuur ak suxuf yépp gëm nañ leen wa ilaahuna suñu boroom bi nga xam ne moom dong lañu war a jaamu wa ilaahukum seen boroom bi nga xamante ne moom kese ngeen war a jaamu it waahidun benn kese la du ñaar du ñetti de wa nahnu te ñun lahu muslimuuna moom lañuy wommatul laata ñuy jël laaya bii laaya biñ jóge woon muy bi muy wax inna salaata li muy wax ut lu jàngal ma uhiya nga xam ne moom lañ wax yu ilayka ci yow minal kitaabi ci téere bi mi salaa te nga taxawal julli ndax inna salaata julli tanha anil fahshaayi day tere li nga xamante ne day aaye boroom li nga xam ne mooy njombu deefi wal munkar ak yu ñaaw yi wala dikrullahi akbar te tudd tudd boroom bi tabaaraka wa taala ci biir julli gi akbar moo gën a màgg wallahu te boroom bi tabaaraka wa taala ya'lamu mooy ki xam maa tasna'una li ngeen di jëf benn façon firi laa fàtte woon boo xamante ne nii imaamul mufassiriin di sëriñu mufassiruuna dal imaam ibnu jarir at-tabari yu rahmatullahi alayhi boobu la tànn loolu dama ko fàtte woon mooy wala zikrullahi akbar ñoom ñu ne mooy tudd gi leen di yàlla di tudd yéen jama jaam yi bu ngeen may jaamu mooy tudd gi ma leen di tudd bu ngeen defee lu baax di leen tudd ca malawul ala waaye gi ma leen di tudd loolu akbar moo gën a màggeen tudd gi ngeen may tudd voilà loolu la imaam Ibn Jarir ne moom boobu la tànn que ne ak firi boobu moom la tànn boobu it façon firi la it boo xamante ne bu rafet a ndax boroom bi moo ne képp koo xam ne comme li ne ci xadiis euh, saxi euh, saxix yi nekk saxixay ni xadiisu qudsi boobu nga xam ne borom bi mu ne sama jaam bi bu ma tuddee fii mala in bu ma tuddee ci benn mbooloo man dinaa ko tudd ci mbooloo bu gën moomu voilà teewu loolu kon nag ñu ne tudd googu akbar moo gën a màgg wala zikrullahi mooy koy tudd gi leen ci borom bi di tudd yéen di kontaan ci yéen di bëgg ci yéen ba di ko wax waa malawul ala loolu moo gën a kawe ci yéen tudd gi ngeen may tudd wallahu te borom bi ya'lamu moo ngi xam maa tasna'una li ngeen di jëf léegi nag kon loolu baax na bu ñu ñëwaat fi ñu newoon ci laa tu walaa tujaadilu ahlal kitaabi loolu borom xam-xam ni rahmatullah alayhim ñenn ñi dañ ci am ay firi wuute ñenn ñi dañ ne wala tujaadilu ahlal kitaab yi bu leen dàggee nekk ci ay discussion ak ahlal kitaab yi ñu ne ñii mooy ñi nga xam ne ñoo gëm ci ñoom comme ñoom Seydina Abdallah ibn Salam illaa billati hiya ahsan loolu yi nga xam ne mooy ñoom comme que gëm nañu ngeen di wax ak ñoom yi nga xam ne ñoom li ñu xamoon ci tawraat ak injiil yi dëppoog yooyu ci alquran ngeen di wax ak ñoom yooyu illa alladina zalamu ba mu des ñi nga xam ne ñoom dañoo resté xam ne dëgg la mais ñu des ci seenu yahuudi ak nasraani ya nekk ci seen kéeféer mu ne ñooñu nag voilà ñooñu illa alladina zalamu ñooñu woon dee leen leen teg ay yoo xamante ne nii mooy am na ñu ne loolu day wane ne kon laaya bi loolu lay wax léegi nag gàntaa ñeneen ñi moom dee leen indil mooy liñ leen di woo mooy ci lislaam nga leen di woo ngir ñu dugg ci ndax ñële moom xas nañ ciy dugg léegi nag am ñeneen ñu ne déedéet ahlal kitaab yi nii ñooñu mooy ñoom ñépp la mooy ne ñoom la illa wala tujaadilu bu leen discuter ahlal kitaab yi mooy ñoom ñoom ñi nga xam ne gëmuñu illa billati hi ahsan mooy bu ngeen leen di woo bu leen merook ñoom di leen wax wax yu dëgër yooyu noo wax leen ak ñoom muy discussion waxtaan woo xam ne ci lislaam lay tegu waaye billati hi ahsan bi nga xam ne moo gën moo ci alquran ak sunna kenn du nooyal dëgg ji waaw illa alladhina zalamu minhum ba mu des ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñi gën a féttéerlu ci ñoom ñoom ay yii rek ñoom du leen tax a gundee ko ah, nga wax ñoom ak ñoom ñooñu moom ay indi ay argument déedéet ñooñu ñoom mooy ne ñooñu moom xare ngay def ñoom comme ni nga xamante ni noonu la defoon ak waa Qurayza ak waa banu waa banu Qurayza ak waa banu Nadir wallahu ta'ala alam waaye daal li cëppoon solo waxoon nañ ko ci jotaay bee weesu mooy ne mbir mi manu la tegu ci waxtaan discussion dialogue liñ naan dialogue entre interreligieux waxtaan wi am entre ñi nga xam ne jullit ñeek ñi dul jullit ay chrétien ak yooyu bi manu la tegu rek ci raayalante gannaaw noonu déedéet mooy dañ ci li nga xam ne allati ahsan te moom la leeral comme ni ñu ko waxe woon bim naan yaa ahlal kitaab yi ñëw leen ci benn kàddu boo xam ne ñun ñoo ci yem mooy dañuy jaamu yàlla kenn du ko bokkaale kenn kantaanaan ay diw mooy dëgg moom moom bi doom la ak yàlla la ak loolu ñu dañ leen di xamal ne wala iyaazu billaah loolu amul ndax borom bi tabaaraka wa taala laa laa nidda la amul benn amul doom te lam yalit walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad loolu fokk mu leer ne boroom bi jurut kenn kenn juru ko te amul dend amul dara lu ñu moom loolu moom fokk mu leer kon suñu borom tabaaraka wa taala di continuer mu ne wa kadhalika naka ni anzalna ilayka la ñu wàcce ci yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere bi falladiina aataynaahumul kitaab yu'minuuna bi ñi nga xam ne nag ñoom lañ wàcce téere bii di way ngëm yàlla yii de ñoom yu'minuuna bihi daal dinañ koy gëm radiyallahu anhum wa min haa'ulaa'i am na ci gaa yële mooy waa ahlul kitaab bi mu tuddoon léegi man ñoo xam ne ci ñoom am na ci ñoom koo xam ne yu'minu bihi gëm na téere bii nga xamante ne moom lañ wàcce ci yow di alquran comme ni mu gëmee yi jiitu woon comme ñoom abdallah ibn salam comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko tudde woon wamaa yajhadu tadu jalgati di weddi bi naa suñu laaya yi ñu wàcce ci yow illal kaafiruuna ñi nga xam ne ñooy dëgg-dëgg ay weddikatu yàlla muy wax gis nga wala tujaadilu foofu la la la la juzu bi xaaj bii ñu nekk foofu la waroon a yem mooy bañ jógee ahzaab la ñu waroon a jóge ba fii mu yemoon fi waaye comme dañoo jëloon bopp saar bi lool dañ noon nañ ko souligner kon mu ne wa maa kunta yow nekkoo woon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tatlu di jàng min qablihi laata ma lay jox alquran jii nekkoo woon doon jàng min kitaabin ci téere mooy manoo woon a liir wala taxuttuhu te nekkoo woon koo xam nii mooy ci sa téere man mooy ci sa ndejoor mooy doonoo woon liir laata alxuraan bi ñëw manoo woon liir te manoo woon a bind idan tey bu doon manoon nga def loolu lële mooy doon bind bu doon liir gars yi dañ naan moo idan bu ko roogee kon bu boobaa cëy bu doon looloo xew lar ta lar taaba dina dengi dengi dina gën a mën a dengi dengi tey sikki sàkka al mubtiluuna ñi nga xam ne ñooy neenal ne yow li nga nekk neen la tey neenal alquran ji muy ci yahuudi gaa yoo yële bu ko waxee ñu naan moo waaye yow xam nga la lañuy wax dañ naan non non non yow kii Seydina Muhammad mi en fait kii di leen woo naan yonent la moom du yonent lu tax parce que ñun suñu téere yi dañoo waxoon na yonent bii waay bii mujjee ñëw kooku mënu la bind te mënu la liir kon nag bu ñu fekkoon ne moom nii da doon mën a bind laata mu koy suñu borom di ko yónnee mënoon a liir. kon ñoom dañuy nekk ci seen sàkk te tamit dañuy am poñ dañuy am foo xam ne moom lañ mën a dalee yonent bi saa saa ak naan moom du parce que suñu téere yaa ngi dañ ne woon yonent boobu ummi la mënu la bind te mënu liir alors que kii mënoon naa bind laata te mënoon naa liir. te loolu mën nañ cee jax-jaxal xelu ñu bari noo tax suñu boroom def ne yonent bi alayhi salaam mënul woon a bind mënul woon a liir boo ko bindaloon turam wan ko ko nii du ko xam loolu la boroom bi defoon ba ni nga xamante ne nii ci la koy jox li nga xamante ne nii mooy téere bi de mu ne balli am ba des huwa mooy alquran ji aayaatun ay laaya la de bayyinaatun yu leer yoo xam ne fii suduuril ladiina utul ilma borom bi mu ngi ko def ci xolu ñi nga xamante ne nii ci dënnu ñi nga xam ne ñoom la jox xam-xam muy boroom xam-xam yi ak ñépp koo xam ne pare ga ngir jàng alquran bëgg ko wattu mokkal ko borom bi nee na wala qad yassarna alquran li dhikr fa hal min muddakir comme ni ñu ko gisee woon wala qad dëgg-dëgg yombal nañu alquran alquran ji li zikri ngir ñu koy tudd li zikri ngir ñu koy a wottu fa hal moo pare ngir def loolu le bu ko defee borom bi yombalal ko de suñu borom ne kon maa ko def muy laaya yu leer yu nekk ci dënnu nit ñi di ko mokkal alladina ñi nga xam ne utul ilma ñoom la borom bi jox xam-xam wa maa yajhadu du weddita di jalgati bi ayatina ci suñu laaya yi illa zalimuuna dul ñi nga xamante ne nii ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi lii nag mooy li laaya bi ne le ne nanti bàyyi saaf saaf manul woon a doonul woon bind lu jiitu te doonul woon doo doonu ko doonul a liir te doonul woon bind mooy lu jiitu léegi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am benn masala boo xam ne lu gaaw comme ça ñu tëje ko jàll mooy que loolu xam nañ ko alxuraan wax na ko lu leer waaye est ce que yonent bi alayhi salaatu salaam naa bind après wala manul woon ak liir loolu boroom xam-xam yi li ëpp ci gàttal quoi dañu ne non non non manu ko woon te li koy gën a wane mooy hadith sayyidina al ibn Azib Aazibir radiyallahu anhuma ñoom moom ak baayam yépp ay taalibe yonent bi alayhi salaam la woon ci xadiis saxiixayni bi wax sulhul Xudaybiya bi ñu gisoon ci suuratul Fath muy Xudaybiya foofu fële ñuy def mooy bunuud yooyu la pacte yooyu nga xam ne poñ yooyu doxoon diggante yonent bi alayhi salaam ak waa Quraysh keroog bi ñuy bind affaire bi Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko doon bind Seydina al-Baraa nee na gaa yi mu bind Muhammadu Rasuulullah haadaa lii mooy li nga xam ne moom la daldi dëppoo daal di daal di nekk loo xam ne poñ ñu dëppoo Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne Suhayl ibn Suhayl ibn Amr léegi si waa Quraysh Suhayl ne ko mu ko ba Muhammad ibn ah, Rasulullah Muhammad eh, Rasulullah déedéet dindil Rasulullah bi sallallahu alayhi wasallam ndax kuy xamoon ne Rasulullah nga doon ñoon xaree ak yow kon bindal ni nga doon bind ni nga doon def bu njëkk mooy Abd ibn Abdillah léegi mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib effacer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko effacer kon Rasulullah bi Seydina Ali ibn Abi Talib ne dara laa ko dul effacer dara waaye rasulullah ma koy faase du ma koy faase yonent bi alayhi salaam ne ko wan ma fan lañ ko bind ci këyit gi mu wan ko ko fii ne ko lii la moom mu jël këyit gi daal di koy effacer ñu ne loolu day wan ne xamu ko ndax bu mënoon a liir mais di xanaa kay duñ ko wan kay du ne wan ma fi ñu ko bind loolu benn affaire la mais ñeneen ñi mu am ñeneen ku mel al imam al baaji al maliki bu mag boo bala dëkkoon Andalousie moom mu ne non yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñeneen ah mais moo ci gën a siiw que ne non yonent bi alayhi salaatu salaam mënoon naa bind après loolu mën na ko ak ñeneen ah ñeneen ni beneen ci boroom xam-xam yi ndax loolu mooy même ci riwaaya bii ngay wax bu Seydina al Baraa bi am na foo xam ne dane Seydina Ali ba nga xamante ne nii nekk ci Sahih Imaamul Buxaari yi ba mu ñëwee nag wan